an abi musa radiyallahu anhu annahu qaala ihtaraqa baytun bilmadinati ala ahlihi min al-layl falamma huddisa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bisha'nihim qaala inna haadihi an-naara aduwwun lakum fa idhaa nimtum fa atfi'uuhaa ankum muttafaqun alayhi kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala di ñëw ci garab gii mu ñuy présenté woo ba léegi ci ndigale gi borom bi digale ñuy wottu dundinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak teggin yi ak ay tegginam waaw ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ hadiisu Seydina Nu'maan ibn Bashir radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ci li yonent may saar saam doon wax la tasawwunna asuf sufuufakum di ngeen waat naa ne di ngeen jubal seen sàppe yi gisoon nañu xadiis boobu walillahi alhamdu wal minna tey nag muy ñëw ca saadis muy ñëw al imaamu Nawawi yu ci garab gi kon mu ñuy présenté boobu ba léegi eh, ci hadis bi nga xam ne moo ci tegu mu ne ak sadis mooy numéro six bi mu ubbee bunt bi waaye biñ tàmbalee téere bi ba léegi mooy hadis téeméer juróom ak juróom benn fukk ak benn muy hadis numéro cent soixante un mu ne an abi Musa hadis bi mu ngi koy jële saxaaba boo xam ne yàgg nañ koo gis Abu Musa nan la fi doon fay Abu Musa xam non non xam nga ne waxuma la loolu ah <laughs> Abu Musa loolu kay xam nga ne waxuma loolu dàkkantal la mais na la tuddoon Abdallah ibn Qays al-Ash'ari ah Abdallah ibn Qays al-Ash'ari ah del jàpp nag radiyallahu ta'ala anhu warda jóge woon Yaman annahu annahu qaal an abi Muusa radiyallahu anhu annahu qaala mu ne ihtaraqa baytun bil Madina mu ne dafa am benn kër boo xam ne dafa tàkk Medina ala ahlihi min al-layl waa ñoñam daal waa kër ga dañoo tëdd di nelaw ci guddi la kër ga tàkk waaw ñépp faatu Allahu akbar Allahu akbar mu ne fa lamma xuddisa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sha'nihim léegi nag ñu nettali ba nga xam ne ci lañu ñu nettali yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ci seen mbir musiba gi nga xam ne moo dal famille boo bële ba ñoom ñépp jeex nañu ci tàkk ci qaala yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne inna haadihi an-naar aduwwun lakum ne safara si aduwwun lakum seen noon la fa idaa nimtum bu ngeen nelawee fa fa atfi'uha ankum dee leen ko fay bu ngeen di nelaw bala ngeen a nelaw fay leen ko dooru bu leen ko bàyyi muy takk noonu mu ne bi muttafaqun alayhi al imam al buxaari ak al imaamu muslim rahmatullah alayhima ñoo ko solo waaye du ñoom ko solo waaye al imaamu seen sëriñ imaamu ahmad rahmatullah alayhi indi na ko ci awwalu musnadil kuufiyiin hadiisu abi Muusaa al-Ash'ari moom itam solo na ko noonu al-imaam Ibnu Maaja al-Qazwiini rahimahullahu ta'aala kon nag al-imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ngi ko indi ci kitaabul istizaan baabun laa tutraku naaru fil bayti inda an-nawm mu ne haddasanaa Muhammad ibnu al-Alaa Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani muy moom mi Abu Kurayb sëriñu kutubu sitta la mooy sëriñ la ci imaamul Bukhari sëriñ la ci imaamu Muslim sëriñ la ci imaamu Abu Dawud sëriñ la ci imaamu Tirmidhi sëriñ la ci imaamu Nasa'i sëriñ la ci al imaam Ibn Majah al-Qazwini rahmatullahi ala al-jami' waaw moom mi sëriñu ñépp la bokk na ci ñi nga xam ne ñu néew ñi nga xamante ne nii. ñooy sëriñu waa ah, kutubu sitta moom mi ci la bokk muy Muhammad ibn al-Ala ah ibn Kurayb al-Hamdani Abu Kurayb al-Kufi rahimahullah mu ne kon moom moo leen nettali haddathana imam al-Bukhari rahimahullah mu ne haddathana Muhammad ibn al-Ala gis nañ ko léegi mu ne hadda qaala mu ne haddathana Abu Usama muy Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi rahmatullah alayhi ma ku al-Kufi an Burayd an Burayd ibn Abdillah moo ko jëlee ci Burayd ibn Abdillah ibn Abi Barda ibn Abi Burda ibn Abi Burda voilà doomu Abu Sayyidina Abu Musa di Abu Burda ah ibn Abi Musa al-Ash'ari mooy kii surtout Sayyidina Abu Musa ci lañ ko jëlee muy Abu ah naa ne dàqantara moo doon Abu Burda muy hmm, ah, moom mi di Burayd ibn Abdillah ibn abi burda ibn abi musa al yi moom it kuufa la kuufa la de newoon kuufi la boo gisee kon càllale ba fii ñëpp waa kuufa moo tax al imaamu ahmad wax nañ la ni nga xamante ne ni noonu la tuddee buntu awwalu musnadil kuufiyiin li ëpp li njëkk ci xadiis yi nga xam ne ñu ngi koy jële ci kuufi yu ne ñoo ko indi mu ne xadiisu abi musa al ashari kon al imaam al buxaari kon mi ngi woon ci an burayd ibn abi abdillah ibn abdillah bo an abi burda voilà moom moo ko jële ci maamam di abu burda xam nga burayd ibn abdillah ibn abi burda moom nag ci maamam la ko jële jëwu ko ci baayam di abdillah waaye ci maam ji di abu burda eh, abu burda wax nañ sànq mi yo ibn abi musa an abi musa te abu burda moom it kufi la woon juge la woon Abu Burda juge la woon Kufa ah al ah, an Abi Musa mu jëla ko ci baayam di Abi Musa al kon nga gis fii riwaayatu ah, kii la mooy famille bi ñoo ko toxale kom quoi voilà amul bàyjee am xam-xam fo yi di foo ba buñ màggee duñ mën a jàngale dara gis nga Seydina Abu li nga xam ne moom la moom la moom la tegoon doom ji da Abu Burda moom it mu teg ci doom ji da Abdallah ba Burayd mëne nga xam ne sëtam la ci moom la ko jëlee Abu Burda radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne ko naan Abi Musa mu jëlee ci Seydina Abu Musa al-Ash'ari mu ne annahu qaala ihtaraqa baytun bil-madinati ala ahlihi min al-layl fa hudditha bi sha'nihim an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qaala inna haadihi nnaara innamaa hiya aduwwun lakum fa idaa nimtum fa atfi'uuhaa ankum mu ngi noonu kon kanta al imaamu muslim rahimahullahu taala moom mu ngi ko indi ci kitaabul ashriba baabun al amru bi taghtiyati al inaa'i wa iikaa'i siqaa' mu ne haddathanaa Sa'iid ibn Amr al Ash'asi muy Sa'iid ibn Amr ibn Sahl ibn Ishaq ibn Muhammad ibn al-Ash'as ibn al-Ash'as comme Sulaymaan ibn Daawud kii naan Abu Daawud Sulaymaan ibn al-Ash'as comme tur boobu al-Ash'as ibn Qays al-Kindi al-Ash'asi Abu Usmaan moom al-Kuufi moom mi Kuufi Kuufi la mu ne wa Abu Bakr ibn Abi Shayba imaam Muslim nee na beneen sëriñ bi jël na ko ci moom Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usmaan Eh, al-Absi moom it al-Kufi al-Wasiti al-asl rahmatullahi alayhi wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr eh, ak Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani eh, rahmatullahi alayhi moom it Abu Abdirrahman al-Kufi moom it Kufi la hmm? wa Abu Amir al-Ash'ari ak Abdullah ibn muy Abu Amir al-Ash'ari rahmatullahi alayhi moom itam al ashari al kuufi gis nga ñëpp waa kuufa la hadith waa kuufa gi wa abu kurayb gis nga imaam muslim sëriñ ñu ko jëlee wa abu kurayb moom lañ gis léegi mooy muhammad ibn al ala ibn kurayb moom it kuufi la kon imaam muslim da koo jëlee ci sa'id ibn amr al ashari premier sëriñ wa Abu Bakr ibn Abi Shayba deuxième sëriñ wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr troisième sëriñ wa Abu Amir al-Ash'ari quatrième sëriñ wa Abu Kurayb ak cinquième sëriñ cinq sëriñ nga jëlee rahmatullah alayhi wal lafz mu ne nag kanta kaddu yi may indi fii li Abi Amir Abu Amir al-Ash'ari mais sama sëriñ boobee ci fu juróom ñi kaddu yi may indi fii xadiisam la ñoom ñépp xaalu nee nañ haddathana abu usama ñu ne keleen nettali gis nañ ko sànq mooy hammad ibn usama ibn zayd al-qurashi rahmatullahi alayhi an burayd mooy même tàllale imam al-bukhari bi rahmatullahi alayhi an burayd an abi burda an abi musa annahu qaala ihtaraqa baytun ala ahlihi bilmadinati min al-layl falamma hudditha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sha'nihim qaala inna hadhihi an-nar innama hiya aduwwun lakum fa idha nimtum fa atfi'uha ankum lii mooy hadith bi lii la léegi kon yonent bi alayhi salaam lan moo xew buñ joraatee hadith bi dane daa am benn kër goo xam ne dafa takk ci ay ñoñam ci guddi Medinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam muy incident de la vie loolu booy daa yàgg xaw waaw même avant dinoon na yàgg sax am na réew yu bari lool moo leen yàqoona gis nga Rome Rome antique <laughs> ñoom loolu yaboon na leen ay tàkk <laughs> waaw sauf que ñoom yaa <laughs> illah taal lu bari yoo xam day kii ravage ay ravage lay def loolu nag moo dal benn kër ay waa kër Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam pour wane ne yooyu moo ndogalu yàlla ya waaw yuy xew yoo xam ne nit ñi dañuy tëdd te tamit di wane dogalub yàlla mooy jël bakkanu nit ñi nu mu ko neexe waaw xam nga ñii ba ñuy tëdd xalaatuñu woon ne yamaana yaakaaruñu woon ne ah loolu dina leen dal masuñu koo xalaat waaye nag boroom di yafalu ma yasha mooy def lu ko soob mooy natt ku ko soob mooy faat ku ko soob ak na mu bindale lay faatoo waaw Allahu waaw kër gi tàkk ci seen kaw ba ñu jeex ñoom ñépp waaw xam ne kon lool ah bu ko yàlla nattoon nga xam ne ah muñal dalal mbokk ya nga xamal leen ne de ah mbir la de moo xam ne dogalu yàlla la waaw dëgg la nag loolu dàqul ak yenn bu dee ne daa am ay négligence yu ay gaay def après ñu ne enquête bi ñu naan noo jarul enquête nañu ragal yàlla nañ delloo lépp ci yàlla dëgg la dañuy delloo lépp ci yàlla mais dañuy def enquête bu amee ay négligence waaw ñun ñun justice xamuñu ko quoi bu dee yoo xamante ne ni benn waaye ñëw taal ascenseur u gaay yi comme léeg-léeg ñu ngi koy déggee ci France <laughs> keroog procès ba amoon fan yële ndaw si moom reconnaître ne moom la te vidéo yi jël nañu ko. mu ne daa meroo woon ak kenn ku dëkk xaw ma ci fan ci immeuble bi mu ñëw taal immeuble bi ba am ñu ci faatu affaire yi explosé yu mel noonu kenn du toog naan non dogalu yàlla non waaw dogalu yàlla la kay loolu kenn waxu ko amul lu neex luy xew lu naqare luy xew lu du dogalu yàlla la loolu c'est connu te jullit bu ne loolu ngay gëm mais yàqul dara loolu euh, opposé wul le fait que après on va mener l'enquête waaw les enquêteurs. bu gisee ni ah les responsabilités de de de de tel wala d'un tel wala d'une telle est engagée wala sont engagées sont engagées bu boobaa ñu topp ko waaw ñu topp ko ba bu ko defee keneen du xalaatati loolu wala moom ci boppam du ko defati wat waaw <laughs> bii nag moom benn bii moom bokkul ci yooyu bii gars yi dañoo tëdd taal seen lampe biñ taaloon la. parce que nit ñu temps yooyu dañ doon taal comme ni ñuy safara yi ngir mu leen di niital ñu bàyyi ko noonu noonu lañ def bi nga xamante ne ci lañu ñu tëdd nelaw affaire bi nag débordé safara si débordé laal seen dëkkuwaay lépp tàkk ci seen kaw ñu faat waaw mu loolu moo xewoon moo tax nag yonent bi alayhi salaatu salaam nag biñ ko ko yëgalee falamma huddisa rasulullah biñ ko yëgalee ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama bi sha'nihim ci seen mbir wax leen ah famille diw al imaam al xaafis mu ne jotuma turu ñii waa famille bii ñam la woon ah, ci riwaaya yi yoo xam ne leeral nañu ko ne ah, ñoom diw ñii ñoom diw la woon déedéet loolu ne lool moom gisuma ko voilà <laughs> lam aqif ala tasmiyatihim waaw ah taxawuma ta jotuma de làmbuma benn xadis boo xam ne tudd na ne ñoom diw la woon yeneen waaye saa saam ñu wax leen ñu wax ko ko mu ne inna hadhihi an-nar aduwwun lakum safara si mooy seen noon la mooy la mooy ne dafa wuteeg seen bind ak seen yi ngeen soxla seen bagage yi mooy mën na koo jural loo xam ne comme li noon gi def noonam la mooy da koy ravager da koy yàq waaye safara nit ki dañ cee am manaafi ay njariñ hmm? yu bari sax ay njariñ yu bari bari na ay njariñ ah waaye bari na ay am na it ay lor waaw léegi nag yonent bi saa li muy wax fii waxu la amul njariñ déedéet dalaa bëgg a wax ne façon yu mel noonu noonu dee leen ko moytu parce que safara mooy ne du du du baal nit dara mooy ne le baaxul ci yaramu doomu aadama bi bu dee ne da koo songu yàq da koo lakk waaye ay bagage ay matériel am lépp lay ravager comme ni nga xam ne noon bu jekkoom noona noonu la koy def loolu lay wax mais tekkiwul ne voilà ah mooy ne amul benn njariñ kon léegi bu kenn taalati bu kenn toggati parce que booy togg ci safara ji xanaa nga am ci céramique yooyu nga xamante ni voilà non waxuñu la loolu ah yeneen tubaab saa saa waxu la loolu <laughs> waaw mooy am na ay lor waaw am na ay lor yoo xam ne nag moytu leen ko ndax bu leen jekkoo ci côté boobu comme ni noon di def noonam lay def voilà. voilà moom la naan fa ida nimtum kon nag nan ngeen di def mu wax leen laa ligne à suivre lan mooy teggin bi wo bi ñu war a def kon nan lañ war a doxale mu ne fa ida nimtum bu ngeen di nelawati fa atfihu fa atfiuha ankum dee leen ko fay waaw loolu comme li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di wax ne lii mooy façon safara yi nga xamante ne nii mooy amuñu fu ñu nekk sécuriser wuñu xam nga bu dee lampe tempête lampe tempête xam nga day nekk ci biir benn mbir ah moom muy tàkk ca biir noonu loolu nga xam ne bu affaire bi jeexee euh, pétrole ba koy ba koy alimenter yooyu wala mèche beeg yooyu day fayal boppam saa benn danger yooyu yorenti waaye saa saa waxul yooyu waaye it manoo ci jéggi ne waa comme dafa wax lool kon mooy euh, euh, lampe yi. bu ñuy nelaw nañ leen fay dëgg la bu ñuy nelaw lépp loo xamante ne nii aajoowuñu ko lépp loo xam ne aajoowuñu ko li gën moo ñu fay parce que inna allah la yuhibbul fasad yàlla bëggul ak yàq waaw bàyyi làmp yi tàkk noonu kefe te yéen a ngi nelaw loolu amul sens am na ñoo xam ne rek koo tàmm tàmm tàmm ba dañ dañ naan ñoom mënuñu nelaw sans lampe bu tàkk waaye loolu ak yàq la dëgg la mooy ne ah dañ naan la dëgg la mais del essayer di yar sa bopp quand ci neneen waaw di yar sa bopp quand ci parce il faut yow booy nelaw am lu leer lu nekk sa wet <laughs> hein loolu habitude kese la waaw mais lampe bi nga bàyyi muy tàkk noonu façon yàq la même bu dee nag am yaa ngi ciy am man nga ne am am mais am naa ci benn njariñ parce que mooy tax ma mën a nelaw waaw mais daal wala nga def ko veilleuse boo xam ne wala euh, léegi euh, en tout cas mais mënuñu ci dégg ne loolu kon dafa xaraam que ne walla kon ko kuy nelawati na nga fay sa lampe loolu mooy ci côté wu côté yàq gi mën nañoo wax ne na ko nit mooy tode ko waaw mais nag bu ñu ñëw ba ne ko eh waaw bon attention parce que hadis bii déedéet hadis bii day wax yi nga xam ne day indi ay jéeya mooy safara yi nga xamante ni dañ ko ñoom dañ doon taal ay taal euh, ngir di leerlu ci ci seen kër yi après bu ñuy nelaw nag bàyyi ko noonu loolu moo débordé waaw. moo tax am na yeneen xadiis yoo xam ne yeneen tubaab yi saa saam gën na koo leeral que ne am na yenn yoo xam ne day dox ci guddi gi mën nañoo ñëw rek daal di euh, waral loolee quoi ci façon loolu seen kii di tàkk noonu kon nag mu ngi noonu euh, kon nag euh, loolu lu am solo la kon façon lampe yooyu lay wax yi nga xamante ne nii daal nit ki bu ko utiliser hein Euh, bu ko taalee bàyyi ko noonu mbir yi mën naa ñëw ginnaaw gi mu tàkk seen kaw te loolu nag moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di bañal xeetam di leen ko loo ngir li nga xam ne mooy danger yu ci nekk na amul benn njariñ lu dul ne moom alayhi salaatu wassalaam daal dinañu koy xëccal amul benn lor lu dul daal dinañu koy neet en garde ngir ñu moytu ko ngir suñu li nga xam ne aafiya àddina ak alaaxira kon nag mu ngi noonu kanta bu dee lampe la boobu dañ koo taal nit ñi di ci jariñoo comme boo xam ne comme li ñu la wax ay lampe tempête wala yu mel noonu am na safara digg la pétrole wala yu mel noonu koy alimenté waaye mu ngi foo xamante ne ni si sécurisé loolu duggul ci lii nga xam ne moom la naan na ngeen ko fay lu dul mais xanaa fay ko bu bu ngeen di nelaw ngeen fay ko ngir côté boobu bañ a yàq waaye du bañ mu tàkk ndax yooyu am na kóolute que ne insha allahu taala que ne yooyu moom daanaka mooy loolu euh, du ci am noonu euh, euh, wallahu taala alam kon lëkkaale suñu bunt bi mooy teggini xam nga ne la buntu wattu li nga xam ne mooy sunnaay naa bi sallallahu alayhi wasallam dundinam ak teggin ya gis nga tegginu booy nelaw mooy ne yeneen tubaab yi saa saa xamal ne bokk na ci teg gi ni dee leen fay lamp yi nga xam ne taal yi ngeen xam ne da ngeen koo taal moo xam da ngeen doon jaaru voilà loolu da ciy duggaale ngeen di jaaru parce que dafa sedd ah waaye daal sedd fan yi ngeen di jaaru taal bi teg ko ci seen côté lal bàyyi ko noonu dina la wóorul parce que mbàjj mi man ngaa tëradi mbàjj mi daal di wàcc ci safara si nga yëngatu mu wàcc ci safara si daal di lay lakk lakk néeg bi yëpp lakk kër gi loolu kooku day dugg ci xadis boobu ne fay leen ko wala ngeen teg ko foo xamante ne nii loolu lépp du ci am li gën nag mooy li yonent ma la saab saab wax mooy fay leen ko am amru irshad la voilà mooy dañuy guider di ñu wan loo xamante ne ci la suñu njariñ nekk bu ko defee yenn jéyee yi ñu mën koo éviter waaw moo tax mbir yi doone rek voilà yàllaay dogal garaawul on fait ce qu'on veut bu yàlla dogalee ne daal dañuy faatu ci lakk-lakk dañuy faatu kon nag bàyyi leen ñu jaaru dañ naan noonu yonent bi saa salaama ngi ñu xamal lii yàlla waaw kon nag affaire yi jël ay matuwaay tey di ñaan borom bi tey jël ay matuwaay waaye doo ñëw wala tulqu bi anfusi bi bi bi anfusikum ila tahluka bu leen jël seen bopp di ko sànni di ko sànni ci ak alkabe ba pare naan yàllaa ko dogal yàlla dogal lépp kay waaye nag sa part de responsabilité engagé wu na kon nag al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne as-saabi' anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna mathala maa ba'athani allahu bihi mina al-hudaa wal-'ilmi kamathali ghaythin asaaba ardan fakaanat minhaa taa'ifatun tayyibatun qabilat al-maa'a fa-anbatat al-kala'a wal-'ushba fa-anbatat al-kala'a wal-'ushba al-kathiira wa kaana minhaa ajaadibu amsakat al-maa'a fanafa'a allahu bihaa an-naas fasharibuu minhaa wa saqaw wa zara'uu wa asaaba taa'ifatun minhaa uxraa wa asaaba taa'ifatun minhaa uxraa innamaa hiya qii'aanun laa tumsiku maa'an wa laa tunbitu kanaa fadaalika masalu man faqiha fii diinillaahi ta'aalaa wa nafa'ahu maa ba'athani Allaahu bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bi dhaalika ra'san walam yaqbal huda allahi alladi ursiltu bihi muttafaqun alayhi faqih bi dammi alqaafi ala almashhuur wa qiila bi kasrihaa ay saara faqiiha kon al imaamu an-Nawawi eh, eh, eh, bala ñu kii nii in dama ko naroon a fàtte mooy xadis bi ñu mujj woon gis ci jotaay bi la ñu génn xadis Seydina Abdi Abdillah Nu'maan ibn Bashiir radiyallahu anhu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yuxaalifanna allahu bayna wujuhikum xadis boobu war na ñëwaat ci téere bi xadis mille quatre-vingt-neuf voilà loolu dama ko fàtte woon te bu ma juumul xadisu Seyna bi mu ne woon ar-rabi' xadis cent cinquante-neuf bi bi jiitu woon bii ma tudd nii xadis bi jiitu woon bii ma tudd nii an abi muslim wa qiila abi Iyaas Salamata ibn Amr ibn al-Akwa' anna rajulan akala 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi shimaalihi ki doon lekk ak mu naan manuma ko hadis boobu euh, war na ñëwaat ci téere bi cent treize ak loolu euh, waxuma ko woon dama ko fàtte kon mu ngi noo. alhamdulillah mu ngi noonu yaakaar naa ne bële moom waxoon naa ne dina ñëwaat eh, mooy hadith sayna Abu al-Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhum dinoon wax eh, eh, kullu fa inna kulla bid'atin war naa ñëwaat hadith quatre cent cinquante six ak hadith sept cent deux kon insha allahu taala loolu nañ ne woon koy def waaye dama koo fàtte hamdu wal minna xadis bii ñu jàng ni war na ñëw moom xadis mille trois cent soixante-dix-huit war na ñëwaat ci euh, téere bi insha allah waaye nag xam naa euh, xadis bi daa xaw gudd te suñu waxtu li ci des bariwul parce que am nañ beneen affaire bu ñuy def léegi dans douze minutes insha allah du fi xaj kon insha allah taala kon dañuy yem noonu euh, ci xadis biñ gis noonu Seydina Abu Musa bii di ñëw xadis biñ jàng léegi ci moom it la ko al imaamu di jële ba léegi